annawawiyu addimashqiyu shaafi'iyu rahmatullahi alayhi fi matnil arba'iin annawawiyya fil ahaadiisi saxiixati nabawiyya. alxadiisul ishruun an abi mas'uudin uqbata bni amrin al-ansaari al-badri radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna mimmaa adraka an-naasu min kalaami an-nubuwwati al-uulaa idaa lam tastahi fasnaa maa shi'ta rawaahu al-buxaari rahimahullah kon al imaam an-Nawawi rahimahullahu taala mu ne an mu ne alxadiisul ishruun xadis bi nga xamante ne ni al ishruun mooy ñaar fukkeel bi mooy xadis numéro ñaar fukk mooy xadis numéro vingt mu ne an abi Mas'ud mu ngi koy jële ci saxaaba bi ma nga xam ne dakkantalam mooy abu Mas'ud alhamdulillah di bàyyi Mas'ud turam nag moo doon lal mu ne mooy Uqba Uqba la tuddoon ibn Amr di doomu ku ñuy waa Amr al Ansari ko joowoon ci waa al Ansar al Badri yu ko joowoon ca Badr mooy loolu nag boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañ cee wute ñenn ñi ne daa fekkoon Badar ku mel ne al imaamul Bukhari moom dajee dogu ne kii daa fekke fekkoon Badar voilà léegi nag am ñu ne noo daa dëkkoon côté Badar après loolu moo tax ñu koy askanale wallahu taala alam mooy fa xare ba amoon Badar voilà annahu qaala neena qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa lan la wax nee na inna mimma bokk inna dëgg-dëgg mimma bokk na ci li nga xamante ne nii adraka dabe na ko dab na ko annaasu nit ñi min kalaami nubuwati loola ci kaddu ci waxta ci waxu euh, prophétie yonent yu njëkk ya nga xam ne ak ca yonent ah yu njëkk ya mooy kàddu goo xam ne ci ñoom la tukkee ci yonent yu njëkk ya alayhimu salaatu wassalaam idaa ndax nit ñi daf ko di ko di ko joqale wante di ko waxan di ko wax boo ñëwee fekk nit ñi di ko wax ñii di ko wax dëgg fa mu jóge mooy ci yonent ya alayhimu salaatu wassalaam bokk na ci lan mooy idaa lam tastahi mooy yow gis nga yow tam si yow nit ki gis nga boo amul kersa moom fas naa jëfal fas naa defal ma shi'ta lu la soob loolu benn façon loolu benn façon <clears throat> kii la tekki la tekki bii nag tekkiwul ne ah yow léegi yow defal lu la neex quoi léegi mooy yow daal boo amul kersa defal lu la neex dara du la fekk ah non non non mooy defal lu la neex boo ñëwee borom bi dina la xisaab ci ñaaw yi nga doon def te dina la ci mbugal bu la jéggalul kon loolu la rek comme li yeneen tamit saa saa wax ne waa ji nga xam ne mooy jaaykatu sàngara bi moom comme ne sa euh, sunan euh, Abu Dawud. ak euh, musnad imam ahmad voilà wala musnad imam ahmad ak euh, sunan abu dawud ndax imam ahmad moo jiitu te mooy sëriñam voilà rahmatullahi alayhima mooy bi yonente mi alei nga xam ne day jaay sàngara moom <coughs> boo ñëwee ba jàpp ne yow moom sàngara man nga koo jaay di ko di ko di ko di ko di ko dogal di ko jaay yow moom euh, <laughs> mu ne fal yashqasil alxanaazir kooku na jël na na na dem ci mbaam yi <laughs> ray leen di leen jaay daggaate leen di leen jaay wala daggaate leen ngir lekk leen mooy ku def lee rek yow moom pareel ngir def lee est day tekki ne ah waay kon kay dara waay waay waay ah yéen da ngeen ma doon sonal quoi ah man ah, may jaay sàngara ngeen nekk fi naan ma daa xaram daa xaram dëkk yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na kuy jaay sàngara moom ah na dem daggi mbaam yi daggaate leen di leen jaay wala di leen lekk kon kay bàyyi leen mu ma ma ma boole ci mbaam sama commerce dina dox dañ naan la mukk loolu li tëkku nga naan la loolu mooy lii mooy benn ñett benn firi bu la am na beneen firi boo xam ne leen ci boroom xam yi rahmatullahi alayhim dañ ne <coughs> idaa lam tastahi amul kersa tekkul bul rus de non rus ak kersa bokkul voilà kersa du indi lu dul yiiw kersa lépp ma baax te soba la mooy ab ab ab kii la ab ab ab ab ab branche la ci branche wu ngëm yàlla ci ngëm yàlla branche la ci waaw wal hayaa'u shu'batun min al iman yonent bi saa saa nee na euh, euh, kersa dafa nekk loo xam ne branche la ci ngëm yàlla. quant à moom beneen affaire la rus moom boo baaxul voilà moom mooy après yooyu moom da lay dugal ci mais kersa kersa moom yii kese lay indi. voilà mu ngi noonu le léegi nag mu ne nag nit ki moom boo amul kersa daal yow jëfalu la neex léegi loolu wax nañ la bu njëkk bi léegi beneen beneen firi bi lenn ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañ ne lii li muy tekki mooy euh, insha allah <coughs> bi maanal xabar xam nga insha mooy li nga xam ne bon bokk na ci mooy ñu jox la ndigal quoi ne la defal lii xam nga ne na la idaalam tax yow moom yow boo moo <coughs> en fait insha mooy lépp ci arab loo xamante ne nii yow manoo cee wax kii wax na dëgg wala déet xam nga bu ma ñëwee di la laaj ne la waa Moussa nga Dakar manoo ma ne yow waxoo dëgg loolu mu loolu parce amul sens man damaa laaj lan nga naan ma waxoo dëgg ma laaj war na may yéemu nga naan ma da nga naan ma da ngay kii ma ne la ma ne la indil ma ndox mi nga naan ma waxoo dëgg déedéet loolu dama laay wax rek dama laa ñaan nga indil ma ndox mi boo bañee bañ nga voilà loolu mooy insha xabaar nag mooy loo xam ne dañ ciy mën a wax ne lii nii dëgg la wala du dëgg voilà ci gàttal léegi lii nii ñu ne lii nag <clears throat> insha allah voilà mais nag euh, euh, maanaay xabaar la yor mooy idaa lam tastahi dafa mel yeneen tubaab saa saam da digal yow tam si ne la bu dee ne amoo kersa daal yow fas ma jëfal naa seetalu la soob voilà defal la neex ñu ne non loolu xam nga lan la mooy ne daa mel ni ku la ko digal waaye mooy ab ab kii la <clears throat> xabaar mooy ne boo gisee idaa lam tastahi fasna ma shi'ta boo amul kersa defal la neex loolu mooy gis nga ñi nga xamante ne nii ñu yées la ñuy def ñi ñàkk kersa yépp boo gisee seen jëf du baax voilà voilà mooy li leen neex la ñuy def te la neex comme que kersa amu ci mooy du lu baax voilà mu ngi noonu idaa lam tastahi fas naa jëfal ma shi'ta lu la soob rawaahu mu ne soloo na ko moom al imaamul al imaam an-Nawawi mu ne soloo na ko rahimahullah kan moo ko soloo mu ne al Buxaari yuri al imaam al Buxaari rahimahullahu taala al imaam an-Nawawi rahimahullahu taala mu ne al hadiisul al haadi wal ishruun an abi amrin wa qiila abi amrata sufyaan bni abdillahi radiyallahu ta'aala anhu annahu qaala qultu yaa rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qul lii fil islaami qawlan laa as'alu anhu ahadan ghayrak qaala sallallahu alayhi wa sallam qul aamantu billahi thumma istaqim rawaahu muslim rahimahullah kon al imaam an-Nawawi rahmatullahi alayhi mu ne alxadis xadis bii ci tegu mooy xadis bi nga xamante ne nii alxaadi mooy benn ne wal ishruuna ginnaaw ñaar fukk mooy ñaar fukk ak benn mooy xadis numéro vingt et un mu ne an Abi Amr mu ngi koy jële ci saxaaba boo xamante ne nii dakkantalam mooy baay amru mooy abu amru waqiila am na nag ñeneen ñu ne <clears throat> mooy dañoo wute ci dakkantal mi am ñu ne ñeneen ñu ne non du abi amru mais abi amrata abi amrata mooy abi amra abi mooy baay amra loolu mooy dakkantalam waaye du abi amru waaye turum moo doon lan mu ne sufyaan ibn abdillah moo doon sufyaan ibni di doomi abdillah ku ñuy wax abdillahi radiyallahu anhu annahu qaala mu ne nee na qultu man man Sufyaan ci sama bopp maa ne Sufyaan ibn abdillah man maa ñëw qultu damaa wax ne ya rasulallah ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam wax ma fil islaam yi damaa bëgg nga wax ma fil islaam yi ci bii diine jii ñu nekk qawlan wax joo xam ne moom laay wax laa asalu nga xam ne da ma koy jàngal laa asalu anhu doo ko laaj ahadan keneen xayra ko kudut yow lii moom yow kese laa koy laaj yow yonent bi alayhi salaatu salaam wax ma wax joo xamante ne ni ci lislaam loo xamante ne moom du ma ko laaj kenn boo ma ko waxee dama koy takk soo laajootu ma di ko laaj kenn yow kese laa koy laaj nii taw yaa ma koy leeral qaal mu ne qaala mu ne ko moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko qul waxal amantu billah waxal ne gëm naa yàlla tabaraka wa taala te dëggal li nga xam ne moom la fi yéen di moom borom bi tabaraka wa taala summa ginnaaw gi staqim mooy nga coow wooral ci ngëm yàlla joo jële walla moom lii mooy dëggal aaya aaya bële lay lay la koy la koy delloo aaya bi naa inna alladina qaalu rabbuna allahu thumma istaqaamu walla ñi nga xam ne dañu ne rabbuna allah borom bi moom kese mooy suñu borom moom lu gëm summa ginnaaw gi istaqaamu ñu coow waral ca kàddu goo gële loolu la ko delloo ne ko waxal amantu ne way ne ko naa de billahi te dëggal naa borom bi tabaraka wa taala summa ginnaaw gi istaqim nga daal di coow waral ca ngëm yàlla la mu laaj voilà la mu ëmb ak la mu laaj nga daal di ciy coow waral teg ci sa nànk ko buuse mu ne xadis bi da rawahu soloona ko muslim di alimamu muslim rahmatullahi alayhi alimamu an-Nawawi rahmatullahi alayhi mu ne alxadisu saani wal ishruun mu ne an abi abdillahi jabir ibni abdillahi al-ansaari radiyallahu ta'aala anhumaa anna rajulan sa'ala rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam faqaala ara'ayta idhaa sallaytu al-maktuubaat wa sumtu ramadaan wa ahlaltu al-halaal wa xaramtu alxaram walam azid ala dalika shay'an a adxulu aljanna qaala sallallahu alayhi wa sallam na'am rawaahu muslim qaala almusannifu rahimahullah wa ma'naa xaramtu alxaram ijtanabtuhu wa ma'naa axlaltu alxalaal faaltuhu muctaqidan xillah kon alimaam annawawi rahimahu allahu taala mu ne alxadiisu xadiis bi nga xamante ne nii asaani mooy ñaar wal ishruuna bu ginnaaw ba nga ci tegee ñaar fukk muy ñaar fukk ñaar mu ne an abi abdillah mu ne xadiis bi mu ngi koy jële ci koo xamante ne nii mooy baay abdillah loolu moo doon dakkantalam waaye lan mooy turam mu ne jaabir ibn abdillah waaye Jaabir lu tuddoon di doomi ko ñu Abdullah al ansaari te ko joowoon ci waa al ansaar radiyallahu anhuma yal na borom bi tabaaraka wa taala di koy gërëm baayam ak moom ndax Seydina Jaabir ak baayam ñoom ñëpp wala ak Seydina Jaabir ñoom ñëpp ay saxaaba yi yonent bi lañu salawaatullahi wa baayam di Abdullah ibn Amr ibn Haram ñu ko faat keroog ci xare Uhud kon nag mu ngi noonu la radiyallahu anhu moom Seydina Jaabir moomu nag mu anna rajula dafa am benn waay boo xamante ni nii dafa dikkal yonent bi sallallahu alayhi wa sallama sa'ala mu ñu bi ñëwee mu laaj ko mu laaj kan la laaj rasulallahi anna rajulan kenn benn góor sa'ala daal dinay laaj rasulallahi nawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama fa qaala mu ne ara'ayta waa yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo seetal rek idaa sallaytul maktubaat xoolal rek bu dee ne man damaa julli li nga xamante ne nii mooy julli yi nga xam ne moom lañ ma farataal muy julli juróom yi ma sama borom tabaaraka wa taala daal di gàll daal di ma koy teg en tant que jullit lépp jullit rek yow lool farata la ci yow mu ne ko waa xoolal yonent bi alayhi salaam seetal rek bu dee man damaa julli li nga xamante ne nii mooy julli nga xam ne dañ koo farataal ci man ci juróomi di juróomi julli wa sumtu ramadan ba pare ma daal di woor weeru koor wa ahlaltul halal ma daal di daganal li borom bi tabaaraka wa taala daganal ma koy dikke xam ne lii nii moom la ma borom bi tabaaraka wa taala daal di daganal ma jàpp ne mooy li dagan ginnaaw ba ko borom bi tabaraka daal di may daganalee loo lële ma koy def xam ne lii moom lu dagan la wa haramtul ma daal di xaramal ci sama bopp alxaraama li nga xam ne mooy li xaram li borom bi xaraamal ma xam ne borom bee ko xaraamal même bu ci sama bakkan ànde yooyu yépp ma xaraamal ko gëm ne lii digal la atamit tere la bu jóge ci sama borom tabaraka wa taala tamay sori yi nga xamante ne nii moom la xaramal mooy wa ma daal di xaraamalal xaraama yi nga xam ne ñoo xaraam tekkiwul na nit ki mooy taxaw naan man désigné lii mooy xaraam ne déedéet mooy borom bee ko wax mu nangoo ko noo nële gëme ko noo nële te di ko sori kon nag mu ne waaw waa bu ma defee lii walam azid ala zalika shay'a te yokkuma ci lii ma la limal ma la limal julli juróomi julli woor weeru koor ba pare bi lépp lu dagan daal lu ma gis saa borom daganal ko ma daal di koy dikkee di ko daganal gëm ne shay'an wa haramtul haram lépp loo xam ne moom la xaraamal ma nangu ne moom moom dafa xaraam ginnaaw bi ma xamee ne moom la sama borom daal di digle daal di koy xaraamal kon nag ma gëm ko xam ne lii moom moom la borom bi xaraamal te ma koy sori walam azid ala zalika shay'a te yokkuma ci lii ma la tuddal dara ah yonent bi alayhi salatu wassalam adxulul janna moo bu ma faatoo ci kaw lii ndax dinaa dugg aljana qaala yonent bi alayhi salatu wassalam ne ko na'am lii moom boo ci faatoo moom yaa ngi biir aljana kon mooy fa nga jëm ñu ne xadis bii de rawaahu daal dina koy solo muslimun al imaamu muslim ibnu al hajjaj ibnu muslim al qushayri an-naysaburi abul husayn radiyallahu anhu wa rahimahu kon nag mu ne moom moo ko solo léegi nag al imaam an-Nawawi rahimahullahu taala muy leeral fii ay baat yoo xamante ne nii mooy nga bañ koo dégg-dégg boo xamante ne nii baaxul waaye nag lii muy leeral nii bu wute nag la mu waxoon ci introduction bi ne damay def am na benn bunt bu may yokk boo xamante ne nii ngir daldi leeral ah, li nga xam ne dabt xafiyi alfaadiha yi nga xamante ne nii mooy takk nan la ñuy binde nan la ñuy maase ak maanaa ginnaaw sax yenn baat yoo xamante ne nii dafa sew dafa naqaree xam te daa nekk yoo xam ne xam ay yooyu noonu yooyu dinaa ko leeral loolu buntu boobu mooy bu paree ci quarante bi hadis yi ba pare ci lay indi buntu boobu bokkul ak lii nga xam ne moom lay leeral nii kon mu ne wa maanaa kanta maanaawu xaramtul xaraam mooy baat bi ngeen dégg ci hadis bi Seydina kii jaabir ne waa ji dane wa xaramtul xaraam mu ne baat boo bële tama xaraamal li nga xamante ne mooy lu xaraam yi mu ne lool mooy lan mooy ijtanabtuhu mooy ma daal di koy teet daal di koy sori loolu la ci jublu wa maana kanta maanaaw ahlaltul xalaal mooy daganal li nga xam ne moo dagan mu ne lool mooy lan mu ne lool nga dégg ci kat ci xadiis bi mooy fa'altuhu mu'taqidan xilla mooy fa'altuhu dinaa def di dikke yi nga xam ne ñooy li dagan mu'taqidan fas daal di gëm xillahu ko ne lii dafa dagan ndax moom la borom bi tabaraka wa taala daal di daganal kon al imam an-Nawawi rahimahullahu taala muy wax xadis bi ci tegu mu ne alxadisu thalith wal ishrun an abi malikin al-Harith ibn Asim al-Ash'ari radiyallahu taala anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam at-tuhuuru shatrul iimaan walhamdulillahi tamla'ul miizaan wa subhaanallahi walhamdulillahi tamla'aani aw tamla'u maa bayna as-samaa'i wal ard was-salaatu nuur was-sadaqatu burhaan was-sabru diyaa wal qur'aanu hujjatun laka aw alayka kullu nnaasi yaghdu fa baa'i'u nafsahu fa mu'tiquhaa aw muubiquhaa rawaahu muslimun rahimahullah kon al imaam an-Nawawi rahimahullah mu ne al hadiis xadis mi nga xamante ne ni a mooy ñetteel wala ishruna ginnaaw bi ci tegee ñaar fukk muy ñaar fukk ak ñett mu ne an abi malik mu ngi koy jële ci saxaaba boo xamante ne nii radiyallahu anhu dakkantalam moo doon abi malik di bàyyi malik mel ni ñu ne ko waa kon nan la tudd mu ne alxaaris la tuddoon di alxaaris ibni di doomu Aasim di doomu ku ñuy wax Aasim al-Ash'ari ko joowoon ci Ash'ari yi ñi nga xamante ne nii mbokk Seydina Abu Muusa al ash'ari radiyallahu anhu ab tribu la woon aw waasolaw maggu la woon ci waasow arab yi dëkki woon fa nga xamante ne nii mooy yaman di foofale ca yaman kon nag moom moom male alxaaris ibn aasim di abi maalik al ash'ari radiyallahu anhu yal na boroom bi tabaraka wa taala kontaan ci moom annahu qaala neena qaala wax na rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam neena at-tuhuru shatrul iman ak at-tuhuru njàpp shatrul iman mooy xaaju jaamu yàlla booy euh, ngëm yàlla waaye ngëm yàlla mooy lan moo julli voilà nga julli la tudd fii ngëm yàlla mooy ne nit ki mënoo julli lu dul nga jàpp kon nag benn ak tuhuru li nga xamante ne nii mooy mooy laab shatrul iman mooy wàll mooy genn wàllu li nga xam ne mooy ngëm yàlla ga nga xamante ni nii mooy julli ndax julli moom dara lu ci poussé lu dul ngëm yàlla xanaa nga kuy ngistal ko taxul ñuy wax ndax kook du am dara li muy def day fontu léegi nag walhamdulillah kanta li nga xamante ne nii waaw ak mooy làpp laab moo xam nag laabu ndox wala laabu li nga xamante ne ni euh, suuf bu dee moo ne moo xamit laab gi nga xamante ne nii mooy jàpp la wala laab gi nga xamante ne nii ci sangu set la nekk chatrul iman loolu daal mooy xaaju li nga xamante ne nii mooy ngëm yàlla mooy julli moo tax suñu boroom waxoon fële wax leen gaay ne leen Ah, borom bi tabaaraka wa nekkul di sànq li nga xam ne mooy seen julli yi moom la tudde imaanakum wala mu ngi noonu le ba kon nag mu ngi noon walhamdulillah kanta baat bi nga xam ne kàddu gi nga xam ne mooy walhamdulillah mooy sant yàlla daal di sant yàlla baat boo bële ne alhamdulillah moom de tam la u day feesal almisaana balance yu mag yi nga xam ne moom la borom bi tabaraka wa di mandaxe ëllëg di ci balance di ci di li nga xam ne mooy jëfu jaam yi kadduk alhamdulillah ñu tol nga xam ne keroog ba ko seydina daawudu alayhi salaamu rak gisee ne waa borom bi lii nit mën naa feesal lii loolu le loolu nag gis nga bagaas yooyu li muy rëy rëy rëy rëy benn kàddu alhamdulillah goo xam ne gu sell la gu jaam bi wax day feesal bagaas yooyu wa subhaanallah kàddu gi nga xam ne nag moom lañ naan subhaanallah nga xam ne gàcc ngaalaamaa yàlla sori na moom borom bi tabaaraka wa taala ci lépp loo xamante ne nii moom la ko ñu xamul dara na jéema taqal ta moom loolu sori na ko wa subhaanallah waay waay waay di fee ci géeju yàlla yi kàddu goo gële walhamdulillah ak kaddu alhamdulillah ñoom ñaar tam la aani dañuy feesal aw walla boog mu ne alhamdulillah tamla'u day feesal maa bayna li nga xam ne moo nekk diggante as-samaa'i asamaan si wal ardi ak suuf was-salaa kanta julli moom nuurun wa salaatu nuur julli moom leer la voilà képp koo xam ne bëgg na leer takkool ak julli wa salaatu te julli nuurun leer la wa sadaqatu kanta saraxe di génne sa alal di joxe zakat ak di génne sa alal di ci dimbali jaam yi di ko def ci chantier yàlla yi loolu di saraxe yaa ci jaamu yàlla yeeg chantier yàlla yi lool de burhanun preuve loolu aw lay la woo xamante ni ëllëg woo mel ni daa mel ni loo xam ne yow mooy wa ma tuqaddimu li anfusikum walla li ngeen di jiital ngir seen bopp bu ëllëgee lii moom ndax saraxe booy léeg-léeg bu euh, euh, nit nit ku gëmul exactement du ko def voilà mooy nit nag côté humanisme wala côté ku intègre la ma doon wax keroog man naa tax nga gis sa mbokku jullit mu nekk ci coono nga dimbali ko ba bu dee gëmoo dara waaye lii mooy sarax bi nga xam ne nit ki da koy def te yàlla tax loolu noonu burhaanun loolu preuve la de wa sabru kanta li nga xamante ne nii mooy muñ moom diyaa'un ak leer la goo xam ne dafa tàng ndax xam nga muñ dafa naqari voilà muñ moom mooy lu naqari lañ naan la muñal voilà moo taxoon mu ne woon ca xadiis bañ gisoon ah wa anna kii euh, ak ndimbal day day ànd ak Eh, wa anna nasra ma sabri wala annan nasra dimbal day ànd ak li nga xamante ne mooy muñ kon nag mu ne wa sabru kanta li nga xamante ne nii mooy mooy muñ de duyaa un leer la goo xam ne dafa tàng jër wala ndax nit ki la ngay muñ day metti wal qur'anu kanta al qur'an hujjatun lak moom day nekk lay ngir yow aw alayka wala mu nekk lay contre yow soit mu plaide pour yow wala mu plaide contre yow moom moom amul indifférence di jàmm moo tax al qur'an ku dëppook moom jëfe la ca ne di def sa kem kàttan même bu dee am ngay rëcc rëcc kooku day nekk lay pour yow waaye képp koo xamante ne nii yoonam newu ci moom moom moom li alkuraan wax lay fël fële moom moom dundam gi yépp day juun ak alquran kooku moom affaire am lan laa koy dal kooku day nekk lay contre moom ëllëg den borom bi kii de doonu ma woon jàng wala doon na ma jàng waaye jamais mu jëfe ma yu mel noonu te sa kanamu borom tam boobaa kooku dina am problème de mu ne nag kullu naasi yeneen ci bi alayhi salaatu wassalaam ne nag gis nga nit ñépp rek nit ñooy dem saa yaxdu nit koo gis rek moom day xëy bu xëyee day xëy fa baa'i'un bu xëyee nag lan mooy xaw fa baa'i'un nafsa ñoom mu nekk koo xamante ne nit ku nekk rek nekk koo xam ne day jaay bakkanam jaay boppam léegi nag mooy ñenn ñi dañoo jaay seen bakkan seen bopp ak yëpp jox ko seen boroom lool mooy jaay sa bakkan voilà jaam yi xam nañ ne ñoom ba dañoo moomul dara sax bay jaay waaye borom bi moo ne inna allaha ashtara nit ñi xam dégg ko noonu jàppe ko noonu ndax borom bi kenn du ko wax waxal li ngay wax inna allaha dëgg-dëgg borom bi tabaraka wa taala ishtara moo jënd minal mu'minina ci way ngëm yàlla yi anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna noonu la leen ko waxe ñoom ñu nangoo ko noonu waaye moos ñoom ñoo la xam ne que ñoom dañoo moomul amul mam yàllaa moom lépp voilà mais noonu la ko waxe ñu nangoo ko noonu le waaye moo ko mu ne fa baa'i'un kullu naasi nit ku nekk rek nit ñépp ku ci nekk rek yaxdu day xëy fa baa'i'un nafsa léegi nag mu nekk xaalam nekk lan aji jaay bakkanam am na ñoo xam ne ñoom seen boroom lañ jaay seen bakkan mooy lan mooy seen àddina yépp saa bu ñu xëyee ñoom daal lu neex seen boroom dem ci seen liggéey bu fa newee xam ne borom bee leen di gis du patron bi patron bi fi newul mu ware di wàcc heure même bu leen kenn gisul kooku moom fa kooku moom borom bi la jaay kii wam te tamit yéene lam fay liggéey bu ci mënee dimbali ay jaam dimbali ci boppam daal di ciy defar dimbali ci ay nit ba pare tamit lépp loo xam ne moom lay def kooku moom moom jaay na bakkanam kan boromam tabaraka wa taala waaye nag am na ñeneen ñoo xamante ne nii ñoom jaay ñu ko seen bopp seen seen kii de seen buy boroom waaye shaytaan seen bakkan seen bëgg-bëgg seen penchant ak seen passion moom la ñu jaay seen bakkan noon ne mag fa baa'i'un nafsa aji xaala xaalam nekk aji jaay bi nga xam ne mooy bakkanam fa mu'tiquha am na ñoo xam ne nag mooy comme que jaay nga bakkan bi mooy lan fa mu'tiquha am ñoo am léegi nag mu mu daal di koy eh, eh, eh, sauver voilà daal di koy libérer voilà ndax noo koy libérer nit ki nga xam ne mooy jaamu yàlla moom libérer na bakkanam voilà mooy bakkanam ba nga xam ne moom lu bon rek ndax inna nafsa la maaratum bi suu moom digalaa koonu lu ñaaw la moom ba mu jëlee léppam jox ko borom wa ufawwidu amri ila allah jëllam léppam jox ko boromam kooku moom fa mootiquhaa kooku moom libeere na kanam ba nga xamante ne nii mooy hé moom sori na te libéré na ko ci iblis iblis moom moomul kooku moom moom boromam bi la ko jox léegi nag aw muubiquhaa wala rek nit que soit mu nekk koo xam ne day libéré bakkanam mooy topp li nga xamante ne ndigalu yàlla yi tey sori ay tereem aw walla boog mu ubbi xuhaa mu nekk koo xam ne day alak bakkanam mooy lan nan la koy alage ci mooy yàlla ak tamit yoonam newu ci yi ko yàlla farataal journée bi yëpp yoonam newu ci loolu lay mujjee xalaat wala sa bokkul ci programme am kooku moom ba pare nekk ci xaraam liggéeyam bi moom nu mu ko amee dërëm bi baax na fu mu koy dugalit fu mu ko amee baax na voilà ñor ñaam làmmiñam mu ñaaw ay loxoom yu ñaaw tànkam fu ko neex dem xalaatul amul kersa amul dara